Jamal Xaadir Sàmb tey moom lañu fas yéene àndal ci jataay bi tey mu ànd ak ñun ci benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene ko ci ndakaaru tàmbulee ci ku ñuy wax sëriñ Moustapha Niang waaye nag mottulee alxuraanul karim jooju ci ku ñuy wax sëriñ Mouhamad Diop foofu ci ndakaaru ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi tamit la tàmbuli njàngum xam-xam ci wàllu diine tàmbulee ko ci daaray xisbu tarxiya foofu ci ndakaaru jàngi fa téer yi nga xamante ne sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul taalif na ko te mu jëm ci wàllu xam-xam ginnaaw bi tamit boole na ko ak fréquenté boroom xam-xam yu bari ci ay fànn yoo xamante ne fànn yu wuute la ñu mën cee tudd ku ñuy wax sëriñ Mahmoudan Dramé mu jàng fa lu jëm ci wàllu luxa mën cee tudd tamit ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine Sarr mu jàng fa wàllu arut ak al ci lenn ci wàllu luxa ba mu tudd tey mën cee tudd tamit koo xamante ne ñu ngi koy tuddee sëriñ Mouhamed Ñing ak yeneen borom xam-xam yoo xamante ne fréquente na leen kenn ku nekk mu tànq ci yow aslëf jaar tamit ci lenn ci béréb yi nga xamante ne dañ fay jànge ba tey xam-xam muy ci wàllu école yi muy benn franco arabe bu ñuy wax franco arabe tafsir Ahmed Ba foofee tamit jaar na fa fa la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi la tàmbali di ci wàllu jàngale euh, ba fii ñuy wax yéen wàllu boobu ci la nekk muy jàng ak jàngale rek nekk tamit koo xamante ne li ko yàlla baax baaxee ci wàllu xam-xam mi ngi koy séddu ak mbokki jullitam jaare ko ci eh, communication rawatina groupe bi ma tudd léegi muy Lamfal communication mu fay animer ay émission yoo xamante ne émission yu baree bari la ñu mën cee tudd rek eh, émission boobu ñu tuddee almajalis moom mooy ki nga xamante ne moo koy animer mën cee tudd tamit émission bi ñu tuddee daaju xasida man njëriñ tamit émission bi nga xamante ne moom lañ tuddee jàngale ak fàttali ak yeneen émission yoo xamante ne moom képp koo xamante ne yaa ngi topp euh, Lamp Fall TV wala lam wala ci wàllu rajo bi tamit da nga gis ne moom ma nga cay jiim kémt lay kàttanam yàlla na yàlla àggale yéeneen ci wàllu boobu noonu te yàlla na ko yàlla fay kon liggéey boobu rek moom moo ko indi tey ngir mu bokk ak ñun jataay bii nii fas yéenee séddoog ñun li nga xamante ne yàlla dénk na ku ci wàllu xam-xam mu fas yéene ànd ak ñun tey nag ci tomb boo xamante ne tomb bu am solo la tomb bu mat a bàyyi xel la rawatina jamono jii nga xamante ne moom la ñuy dund te dund ay crise yu baree baree bari te ñu mën a wax ne crise tomb boobu noonu mën nañu wax ne fii ne nañ ci àgg bokk na ci crise yooyu noonu kon mu nekk tomb boo xamante ne tomb bu mat a jàngat la tomb bu mat a bàyyi xel la muy alxiyaadatu diiniya muy kilifteef ci wàllu diine kon incha allah danañu baaxe ci njëlbeen waxtaan wi kilifteef bu ñu ko waxee lan lañ ci jublu mooy lan ñaare ba tamit war goo xamante ne am kilifa war na ko incha allah danañ ci andil ay firnde am solo goo xamante ne euh, kilifteef am na ko solo tamit dana dana ko indi ci biir waxtaan wi ak kan moo war a nekk kilifa ak kan lañ war a yilif ñaare ba tamit ñàkk kilifa lan la mën a jural doomu aadama bi kon lii di ay tomb yoo xamante ni tomb yu am solo yoo xamante ni incha allah fas yéen nañu ko baaxee ci waxtaanu tey wi incha allah xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy fàttali mbokk yi ne incha allah euh, suba ci. Euh, dibeer ji wala suba ci gaaw bi incha allah danañu fas yéene ànd ak seex Taahiru Fall mu fas yéene waxtaane taarixu intishaaril islam fi Sénégal mooy euh, fi fi l'islam jaar ba tasaaroo ci biir senegal bu dee ci dibeer ji incha allah euh, al imam Ibrahima Faye la fas yéene àndal muy mu ànd ak ñun ci ahamiyatu diin ci tarsixil axlaax mooy euh, yittewoo goo xamante ni diine yittewoo na ko ci suuxat jukko ju baax bu dee ci altine yi sëriñ Maamun Busa imaam imam ci jumaay Tuubaa incha allah moom lañuy ñuy fas yéene àndal ci adabu salaatil jumaa muy teggiin yi nga xamante ne war nañoo sàmmante moom ci ajjuma rawatina ci jullit ajjuma bu dee ci talaata ji docteur Abdul Ahad Saame dañuy àndal ci ulama u suufiya wa juhuduhum fi xidmat al xadis mooy xam borom borom xam-xam yi nga xamante ne borom xam-xam sufiyank yi ak effort yi nga xamante ne def nañ ko ci liggéeyal xadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dee ci àllarba ji te mooy bis bi nga xamante ne moo mujj ci ay bis bu njëkk gi danañ ànd ak docteur Mouhamed Daha Ba di médecin ci hôpital Matlaboul Fawzayni jiite centre dialyse bi nekk foofu noonu mu fas yéene ànd ci alfasol ak kilab yi te mooy insuffisance rénale incha allah kon programme ay bis bu njëkk bi incha allah noonu la fas yéene doxe xamante ni dañuy fàttali rek euh, programme rajo yi ñi nga xamante ne ñooñu ñooñu topp ci rajo yi ak télévision yi ak internet yi ne bu dee benn FM ñoom 17 heures bu nekk waxtaan wi danañ ko jàllale bu dee Lamp Fall FM ñoom 0 heure la ñuy jàlle waxtaan wi Zig FM 22 heures lañ koy jàllale. bu dee RTS Touba Mbacké ñoom 14h wala 22h wala 17h30 bu dee jant bi xam tamit 0h euh, la ñuy jàllale waxtaan wi ba tey tamit bokk nañ ci ñi nga xamante ne danañu jàllale waxtaan wi RFM bu Mbacké ak Sud FM bu Mbacké ak Walfajri bu Mbacké ak ICAP FM rajo Darou Moukhty FM tamit moom en direct la ñuy def waxtaan wi bis bu nekk tamit gis na ko rediffuser waat diggante 14h ba 15h. ba tey tamit euh, Touba TV ñoom danañu jàllale waxtaan wi diggante 18h ak 19h bu dee Lamfal TV 14 h ak 16h dañuy jàllale waxtaan bi naka noonu tamit euh, ku ñu topp tamit ci réseaux sociaux yi muy diggante internet beeg YouTube beeg kër yi noonu incha allah Touba euh, Touba Vision ak Bichri TV ak yeneen site internet yi ba tey encore ci. E, e, yeneen site internet yëpp buñ topp incha allah danga mën a ànd ak ñun ci jotaay yi nga xamante ne moom la ñuy amal fii nii kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kaddu bi sëriñ Abdou Khadir Samb ci tomb boo am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxe tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu téye sayyidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalib bi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weer bu tedd yi di shahru ramadan mubarak di ñaan ci borom mi dara tawun mu nangul ñu koor gi ak loo xamante ni jàmm nañ ko ci di ni ñu ko aadoo defe rek di jiital ci nuyoo yi ak ziar yi ki nga xamante ni moo fi toogee jataayu Sëriñ Tuubaa te mate ko sëkk muy Sëriñ Muhammadul Muntaqa alxalifatul am di taifatul muridiya di ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mbooleem naal yi naal Sëriñ Tuubaa mu defe ko na kawe njortam te ñu ànd ko moom di nag di ziar mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi fu ñu mën a ne mbooleem cheikh yi sëriñ Tuubaa yi ak mbooleem murid yi ñëw ci jataay ci dëkk bu tedd bi di ci jagleel nga xamante ni mooy sëriñ Abbas Mbàkke di xalifa sëriñ maam na Birahim Mbàkke di ko mu yàgg lool moom it ànd ak ba mbooleem yépp mu mottali ak sagoom bam mu kawe jàppam dañu ànd ko moom di nuyu nag di jaar mbooleem jabootu maam Cerno Birahim Mbàkke di ñëw nag ci jataay bi fii ci jumaa ji di nuyu kilifa yu tedd yi nga xamante ni fekk nañ leen fi di ci jiital sëriñ Abdu Samad Mbàkke mi moom sëriñ Muudu Xawa Balla ñu koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu di ziar sëriñ Ahmadu Mbàkke moom sëriñ Murtada waaye sëriñ Mahmoudan Mbàkke moom sëriñ Bachiru Anta Ñaŋ ñu ngi bu baax di ko ziar di nuyu ziar sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Bachiru Assulo noonu lañuy nuyoo di ziare sëriñ Cheikhuna Mbàkke moom sëriñ Hamzatu Mbàkke al imam kon kilifa yooyu yëpp ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu mboolem nag ñi fi teew bàyyiwuñu kenn di leen ndokkeel nag ni ma ko waxee woon sànq ci weeru tedd yi nga xamante ni mooy saabas ñu daje fi mu ne njëlbeen gi yépp di fukki fan yu njëkk yi yërmande la waaye fukki fan yi ci digg bi jéggal la waaye fukki fan yi mujj yi nag gore la ci safara yal nañ ko suñu borom defal mu dellu wax ni man saama ci imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi yonent bi wax ne képp koo xamante ne suñu borom defal na la taw feex ba weeru koor wii dikk nga woor ko ni nga ko war a wooree te gëm yàlla rek tax ak sàkk ci ay tuyaaba suñu borom dana la jéggal sa bakkaar yi jiitu woon yépp sëriñ Tuubaa nag fonkoon ko lool xam ni moom ak weeru gàmmu ñoo nekkoon ay weeram bu dikkee eh, ñépp nañ xam ni weer yi fonk na ko fenk loo xamante ni fonkewu ko yeneen weer yi te li ko waroon mooy ni ko suñu borom fonkee ba wàcce ci alxuraan karim yónni ci yonante bi yi ko ci ñor yi bari mu def ko ci lu demee ni xare badar lu demee ni laylatul qadri ak yeneen nga xam ni Sëriñ Tuubaa radiyallaahu ci boppam yu baree bari ci weeri koor bi ci la ko am xam ne ci la taxawal yoonu murit waaye ci la siñanteeg yonante bi yoonu géej gi waaye ci la am werdu yi nga xamante ne mooy werdu boppam muy al werdul maxuus min allahi wa sati rasul waaye tam ci la am kun fayakun waaye ci la am tam ismullahi al azam mun a fajaani bi ramadan al azami bikum wa bismihi al azimi al azami kon mu doon weer woo ni bu màgg la lépp ay ngëneel kon nag ci nekk ci ay ngëneel ak i barke ak i baax yàlla nañ ko borom defal ci barke seen Tuubaa su ko defee kon dañuy daldi ñëw rek ci tomb waxtaan wi muy tomb waxtaan la bu am solo boo xamante ni jamono bu nekk mënees na di ko waxtaane waaye nag dafa rawati jamono bii nga xamante ni ci lañu toll ndax ni jamono tëdde muy alqiyaadatu diiniya ñu di ko wax ci olof kilifteef mu doon loo xamante ni képp ku bëgg a dem ci suñu boroom faw rek da ngay tënku ci kilifteef nga xam ne bu ñu ko dee leeral ku dul suñ borom rek maanaam ñu ñàkk yaay yilif jigu la nga xam ne kon yàlla rek moom moo ci génn waaye ku moom rek am na koo xamante ni mi ngi nekk ci sa kanam yàllante kon nag mu nekk kilifa bu mat kilifa koo xamante ni boo toppee ci ginnaawam fa mu lay jëmee mooy fi neex suñu borom subhanahu ko taala su ko defee kon fi ñu koy tàmbalee rek moo di lan mooy kilifteef su ko defee dikk nag ci li nga xamante ni noonu la doone loo xamante ni mën la ñàkk waaye ñëw ci njariñ yi ci nekk ñëw nag ci kan moom moo war a yilife ñëw ci ki nga xamante ni moom la ñu war a yilif ak tamit kilifteef boobu bu fekkente ni amul euh, conséquence yi nga xamante ni moom moo ci nekk muy lor ak yu demee noonu di ñaan nag suñu borom bi dara tawum ñu tàmbali waxtaan wi ci bismillahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin su ko defee kilifteef nag mu doon mbir moo xamante ni am gi mu am solo moo tax suñu boroom ci boppam bi mu taxawalee àdduna rek ci la ko nag teg nga xam ni dafa ànd ak àdduna nga xam ni moom àdduna moom lañu sancandoo foofu fi tàmbalee nag mooy dañ koy tàmbalee fa fa tàmbalee rek nga xam ne bi ko suñu boroom di def moo di bi mu defee àddunaam bii ba noppi daldi nag bëgg indi nag koo xamante ni daf fiy nekk mu nekk xalifaam nga xam ne ki mu tànn ci mbindeef yépp daldi koy chargé mission boobu mooy seyduna aadama alayhi salaam mu daldi koy bind ci loxoom yu tedd yooyu ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa waxe def ko guddaayam toll ci fanweeri mètre nga xam ne noonu la yaatu noonu la njoole woon yaatuwaayam toll ci ñetti mètre ak genn wàll bi nga xamante ne nii war na ci moom mu xam mu nekk fa ko soob ab diir moom cundum bi mu soobee suñu borom nag mu rox ko ay nelaw mu daldi nelaw bis di gént ndekete gént googu muy gént lu dëgg la suñu borom daal di ci moom faar bi nga xamante ne nii moom mooy faaru càmmoñ bi gën a kawe tëgg ci nag sayyidatuna Hawa alayha salaam nga xam ne bi mu yeewoo rek la ko gis nag mu toog ci wetam nekk xale bu jigéen bu rafet mu daal koy yóotu nag suñu borom ne ko xaraam na la feeg joxoo ko li nga xamante ni moo di can borom xam-xam yi wax ni dafa. julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu soog di ko dagal te xam ni foofu njàngale mu rëy moom moo ci nekk ci di wane ni faw rek dafa am ku war a jiitu am koo xamante ni da cee war a topp nga xam ne loolu mooy discipline suñu borom bi nga xamante ni moom la teg nga xam ne loolu li muy tekk moo di wan na ko xaat ne ko kii di aadama moom mooy sa kilifa ndax su ma neexoon man yàlla ni ma ko bindee rek ma binde noonu ki nga xamante ni mooy xawaa ndax suñu borom subhaanahu wa taala bi dafa wax ni xalaqa allahu aadama ala suratihi nga xam ni dafa bind sayyiduna aadam ci ni mu mel rek nga xam ni nekkul liir ba yàgg mu nekk perantal waaye da koo bind ci koo xambaane nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi waxee mu nekk fi bu jógee fi nag musta sax sikkim waaye mus la bijaaw waaye mus sax wopp mu wax ni jiwu du wopp te jiwu la waaye ala kulli xaal na rek mu wane kon ne sayyidatuna Hawa kii kilifaam mooy sayyiduna Adam ndax mi ko génne ci moom def ko nag muy góor mu def ko moom mi muy jigéen nga xam ni foofu la kilifteef njëkk a tàmbalee ba mu soog nag suñu ba fa ñu jaar ba wàcce leen ci kaw suuf xam ne bi ñu wàccee ci kaw suuf yonante bi sallallahu alayhi wax na ne suñu borom ci kattanam def na sayyidatuna Hawa ëmb lu toll ci juróom-ñett fukki biir yoo xamante ni e, juróom ñaar fukki ak juróom-ñeent yépp dañuy nekk ay seex góor ak jigéen waaye nag juróom-ñett fukkeel ba nag ci la dikk moom ko moom kese doon ki nga xamante ni mooy sayduna si isa mi nga xamante ni moom moo doon sayduna aadam ci kilifteef googu ndax moom moo doon li nga xamante ni mooy wilaaya gi nga xam ne bi loolu amee mu daldi tuxu nag ñëw ci sayduna si isa suñu boroom def ci moom nubuwa jox ay téere ni mu ko defe woon ci sayduna aadam mbir mi di dox ba egsi ci ci nga xamante ni mooy Seydina Idris nga xam ne wax nañ sax bokk na ci yonant yi suñ boroom njëkk a maanaam teel yónni ndax dañu wax ni sax bi muy am fukki at ak juróom ci la ko suñu borom yónni mu nekk yonant bi nga xamante ni moom lañu wax ni moo njëkk a bind ba egsi ci Seydina Nuux ba egsi ci yonant yi nga xamante ni ñoo fi jaar yépp ba egsi nag ci Seydina Ibrahima alayhi salaam ba ci ay doomam ba ci ay sëtam ba egsi ci nag Seyduna Isa nga xam ne saa su ne rek suñu borom moom mooy seet ku ko soob mu def ko kilifa wax nit ñëpp ne nañ topp ci moom képp koo xamante ni ànd naa moom dinaa ko dugal ci sama yërmande waaye képp koo xamante ni wóoy na ko fi topp li nga xamante ni mooy ay xalaati boppam dinaa ko sori li nga xamante ni mooy sama yërmande muy dox ba ci Seyduna Isa alayhi salaam di dox nag ba egsi nag ci di sayyidul awwalina wal aaxirin di sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni foofu noonu mooy li ñu concerné moo tax fa la ñuy tàmbalee tomb waxtaan bi dëgg-dëgg moom la bi nga xamante ni suñu boroom yónni na ko dafa wuuteeg yonant yi nga xamante ni yépp suñu borom mosale na yónni ndax ñooñu ma tudd ñépp képp ku ci suñu boroom yónni rek daf laa yónni ci ab gox yónni la ci say mbokk waaye nag moom mooy ki nga xamante ne bi ko suñ borom yónnee da koo yónni ci àdduna bi yëpp nga xam ne li des ci fi mu tàmbalee moom ba li des ci àdduna yëpp képp koo xamante ne tënkuwul ci li bindi woon suñu borom soxlawul wax na ko ci alxuraan fu bari bokk na ci wax ji mu wax ni wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nazira nga xam ne suñu borom dafa wax ni man maa yónni yonante bi eh, sallallahu alayhi wa sallam ci mbindeef yépp def ko muy xupp ñi nga xamante ne ñoo nangu maanaam di bégal ñi nga xam ne ñoo nangu di jullit ñi di xupp ñi nga xamante ni dañoo ferteerlu di yéefar yi bokk na ci wax jëm ko wax tam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nga xam ne kon mbindeef yépp ki la ko yónni su ko defee nag kilifteef googu nag suñ borom dafa wane ni képp koo xamante ni ànd nga ak moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu may sa kilifa man yàlla waaye képp koo xamante ne dangaa fetteetu nag man du ma nangu di sa kilif moom la wax ne zalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum su ko defee nag kon bi ko suñ borom yónnee nag daldi wane ni nag kii nag mooy ki ma doy ma tànn ko ci mbindeef yépp def ko nag samp ko mu jiitu nag nga xam ne képp koo xamante ni ndar nga am tawféex rek da ngay ñëw ànd ak moom waaye nag képp koo xamante ni ndarta am tawféex da nga ko fi wooyi moo tax loolu lay leeral ci benn xadis wax ni ko kullukum jan na illa man aba qiila fa man yaba ya rasulallah qaala man ataani daxalal janna wa man asaani faqad aba mu ne képp koo xamante ni euh, dafa waxoon saxaaba yi ne leen yéen ñëpp dugg àjjana ba mu des ko bañ saxaaba yi waxoon ne ko yow yonant yàlla bi kan mooy bañ a dugg àjjana mu ne képp koo xamante ni topp na ma dana dugg àjjana waaye képp koo xamante ni mooy na ma kooku mooy ci bañ a dugg àjjana su ko defee nag ci wet gi mu am nag noon bu mag boo xamante ni moom lañuy ñuy tuddee nga xam ne dafa doon koo xamante ni dafa nekk rek ci yoonu suñu borom bu jub bi nga xam ne képp koo xamante ni sóobu na ko bëgg dem ci suñu borom faw dana la gàllankoor nga xam ni ñi am lu leen naqar yépp ñi ngi ko ame ci kooku nga xamante ni mooy noon bu mag bi suñu borom wax ni inna shaytaana lakum aduwwun fattaxizuhu aduwwa nga xam ni dafa wax ni am te kon ngeen am am noon kenn képp la muy seytaane kon na ngeen ko jàppe li nga xamante ne nii mooy noonu moom nag mu doon koo xamante ni ci gim euh, gën a aay moo koo xamante ni dafa beddeeku feddi koy waxee xam ni mooy koo xamante ni daal tënkuwul ci kilifteef kooku la seytaane gën a euh, gaaw waaye képp koo xamante ni dafa fekk suñu borom jiital mu topp ci ginnaawam seytaane du ko mënal dara moo tax bi nga xamante ni bii yabal na yonent bi salaa salaam dafa dàgg santeeg suñu borom wax ko ne ko bi ma aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim dafa wax suñu borom ne ko nii nga ma beewale ba def ma nii ma mel dinaa toog nag ci sa yoon wi nga xamante ni moo jëm si ci yow képp koo xamante ne soobu na ko dinaa ko féete kanam dinaa ko féete ginnaaw dinaa ko féete ndijoor dinaa ko féete càmmoñ danaa fexe ba li ëpp ci sa jaam yi duñu la sant kon loolu mooy li nga xamante ni moom la seytaane di jëflante képp koo xamante ni dafa jëm ci suñu borom ki nga xamante ne nag moom moo ci mën a mucc nga xam ni du ko mënal dara mooy koo xamante ni Eh, fa mu géntal sanc na ko moo di rek soobu li nga xamante ni moo du yoonu ndigal topp ci koo xamante ni kilifa la bu mat kilifa lu mu ko digal mu def lu mu ko tere mu bàyyi moo tax bi nga xamante ni suñ borom yónni na saxaaba yi ku ne xam na ni wàcce na ci moom alxuraan karim waaye tam jox na ko xikma bu mat sëkk muy xam-xam bu yéeme boo xamante ni moom la doon wax saxaaba yi muy axaadis yi bañ jàng ci moom ba ëpp xam-xam ñépp ndax yonent bi sallallahu alayhi bi ko suñ borom laata yónni arab yi ñoom lañ doon tuddee al ummiyuun mooy ñi nga xamante ni dañoo jàngul mooy analphabète bi mu ko yónnee nag ñooy xeet yi nga xamante ni ñooy ñi ëpp xam-xam ci xeet yépp ndax loolu li ko waral moo di suñ borom mii xam-xam moo def loolu ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam wàcce ci moom euh, xam-xam bi nga xamante ne nii téere bi nga xamante ni xam-xam yépp mi ngi ci muy alquran karim wax ni ma faratna fi kitab min shay daal di koy jox moom ci boppam ma boo xamante ni mosu koo jox ña ko jiitu saxaaba yi nag dikk jàng ci moom njàngin woo xamante ni wu la ndax euh, suñ borom bi nga xamante ni moo def loolu doon def lépp lu yonant bi wax rek dañ koy teewlu dañ koy mokkal nga xam ne wax nañ ni sax sayyidina abdullahi ibnu abbas benn yoon la mu sa dégg suuratul baqara ci ku ko jàng mu daal di koy mokkal bi ñu koy yéem moom muy yéem ñu ko yéem wax ne ndax am na ci yéen koo xamante ni dafay dégg suuratul baqara ci du ko mokkal pour wan leen rek maanaam xam-xam bi nga xamante ni moom lañ yoroon waaye nag loolu yépp taxuloon ñu daldi bàyyi yonent bi noonu rek maanaam di jàng ci moom di dem suñ boroom ci boppam moom moo leen jàngal ni ñuy jariñoo ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bañ koo def morom waaye def ko nag muy kilifa bi nga xamante ni bii am na jamono ñuy jëflanteeg moom di mel ne koo xamante ni kuy jëflanteeg sa morom nga di ko ayu ni ñuy wootante seen biir waaye di waxtaan ak moom di yëkkati seen kàddu ni ñu koy defe rek ci seen biir suñu borom nag daldi leen wan li ñuy jariñoo ci kilifa wan leen nag li ñuy jariñoo ci yonante bi sallallahu alayhi wa mu diggee ci daldi ciy tëkkoo daldi wàcce saar bi nga xamante ni moom la ñuy wax suratul xujuraat wax ni yaa ayyuhal ladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday llaahi wa rasuli wa taqullaha inna allaha samiun alim mu ne yéen ñi nga xamante ni da ngeen wax ni da gëm yàlla bu leen jiitoo ci mukk yàlla ak yonantam ci mbir mu mën a doon mu ne lu ngeen deeti defati rek na ngeen ci am ndigalal yàlla ba noppi soog di ko def waaye ni ngeen ci am ndigalal kii mu leen booleel di yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te na ngeen xam yàlla kat mi ngi dégg lépp waaye yàlla tam mi ngi xam lépp daal di wax ni yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharuu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun mu ne yéen ñi nga xamante ni da ngeen a gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu mukk di ko teg ci kaw kàddu yonante bi sallallahu alayhi mu ne bu leen di biral seeni wax di ko di yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonante bi ni ngeen koy defee ci seen biir yéenu neen waaye suñ boroom da cee tëkkoo wax ni an tahbata amalukum wa antum la tash'urun mu ne lee seen jëf yu baax yi sippeeku te du ngeen ko yëg ndekete bu fekkente ni dangaa ñaawi teggin ci sa kanamu kilifa mën na laa yóbbee sa jëf yi nga yu baax yi nga jotoon a jëf yépp sippeeku ba doo dese dara ci tuyaaba suñu boroom nag daldi wax ni inna allazina yaghudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana allahu qulubahum bi taqwa lahum magfiratun wa ajrun azim mu tagg nag ñi nga xamante ni bu ñuy waxanteeg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy damm seen kàddu wàcce ko di wax ak moom ndànk nii ko taalibe yi di def waaye bu dee gis sax duñ ne jàkk seen kilifa di ko xool waaye dañuy damm seen bët yàlla mu ne ñooñu de maa nattoo seen xol gëm yàlla mu ne maa def ci seen xol yi gëm yàlla ndekete kon kuy jëfe noonu rek ku gëm yàlla mi ngi noonu yàlla na mu ne dig naa leen nag fii ci àdduna njéggal mu ne bu ëllëgee yowmal xiyaamati dig naa leen fa yool bu rëy muy li nga xamante ne muy àjjana waaye mu ne inna allazina yunaaduunaka min waraai lxujraati aksaruhum laa yaqiluun walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum wallahu gafurun rahim mu ne ñi nga xamante ne nag eh, dañoo ñàkk ak taalibe ñàkk kilifa ñàkk ay teggin ba tax ñu nekk ci sa ginnaaw néegi di la ayu di la wax ni yaa Muhammad uxruj alayna xatta nukallimak fekk boobu mu am benn wafdu boo xam ne dafa jóge woon Yamaama nga xam ne jamono boobu bokkoon nañ ci ñu gën a doy waar ci araab yi ñëw nag yonant bi yéex a génn ñu di ko ayu di jaar ci turam naan ko nanga génn ñu wax ak yow ndax yàgg nañ fi lool yàlla mu ne ñi nga xamante ne dañuy def loolu mu ne lépp ci ñoom ànduñu ak seen xel mu ne walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum wallahu ghafurur rahim mu ne bu ñu àndoon nag li nga xamante ni moo di yar ak i teggin ak taalibe nee na kon dana doon yiw rëy ci ñoom nga xam ne kon noonu rek lañu war a ànde ki nga xamante ni moom mooy kilifa su ko defee nag ñu ñëw nag ci kilifa boobu nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi koy junju moom mooy kan xam ne kilifa dafa doon loo xamante ni kenn du jekke ba yàgg rek mu def ko boppam xam ne dafa doon loo xamante ne def defu suñu borom la nga xam ni ci njëlbeen ba tey ñi koy doon yépp suñu borom moom moo leen di désigner mooy tànn ku ko soog daldi wax ni kii moom mooy ki ma tànn man yàlla jiital ko daldi wax ne nag ni ngeen topp ci moom kon noonu la ko defee ci sayduna adam ba ci sayduna isa ba ci sayduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam waxu ne ko yaa ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira wa daa'iyan ila allah bi idnihi wa siraajan munira nga xam ne kon foofu rek la yëfi leere ndax dafa yant bi ne ko yow mi nga xamante ni man maa la solowoo yónni la man maa la def ngay sama ndaw waaye nag di bégle di xuppe waaye di woote nag ci sama yoon bi ci sama ndigal nga xam ne kon bi isni yi jooju fa la wuuteeg nag ñu bari waaye wa siraajan muniiram nga nekk nag di làmp boo xamante ni buy leeral nga nga xam ne kon nag foofu nag moo taxaw moo mat a taxaw seetlu dal ci eh, waxtaan tuuti ndax da ngay gis koo xamante ni day jékki-jékki rek dagg ci langue gi ni ma ko mën a waxee daal di samp boppam daal di woote wax ni topp leen ma ndax ni mu koy façon bi mu koy defee loolu rek lay teg waaye li ci gën yéeme sax ñi nga xamante ni ñoo am ñoo ñooñu lay dikk nag di leen xeex di leen contrecarrer nga xam ne loolu mooy li xew ci jamono bi te koo gis muy def noonu rek dafay jayu ci wàllu xam-xam maanaam jàng xam-xamu diine yi ñu xam ba sori ci ba dem nag ba jàpp ni doon na dara di di di woote nag am ñu koy topp di ko jay te loolu dafa doon loo xamante ni képp ko xam ne def na noonu rek moom ci boppam wàcc na yoon bu yàgg te yëgu ko nga xam ne kilifa du caage ni nit moo koy def boppam waaye suñ borom moo koy def ku ko soob nga xam ne buñ dikkee ci di ko gën a leeral moo di yonante bi sallallahu moom kenn nattablewu ko nga xam ni ñépp wane nañ moom mooy njiit lu mag li nga xamante ni képp ku ko topp da nga jub waaye képp koo xamante ni wan nga ko ginnaaw da nga sànk ni bi mu dikkee ba fi may wax ak yéen képp ku am cër suñu borom ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci nga ko jaar waaye bi nga xamante ni nekk na fi noonu yi la ànde woon ak ñi nga xamante ni ñooy saxaaba yi waaye nag di waajal nag ñi nga xamante ni ñooy dikk ginnaawam donte sax waxoon ni su ma fi jigee diw mii moom moo may wuutu suñ boroom nag bi mu nammee nag ñu jariñu ci moom ci la daal di indi li nga xamante ni mooy mu bàyyaa muy jaayante nga xam ni saxaaba yi ni ma leen ko waxee woon bu dee xam-xam am nañ ko bu dee ak ragal yàlla am nañ ko bu dee jaamu yàlla tam ñoo ko daxoon a def ñépp waaye suñ borom daf leen wax ni mbir mi dëgg-dëgg moo di faw rek da di ñëw jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaay ko seeni bakkan waaye jaay ko tam li nga xamante ni mooy seen alal su ko defee nag ma warlul leen li nga xamante ni mooy àjjana xam ne kon foofu liñ ciy jàngate moo di kon ndekete du caage dangay jàng rek ba am xam-xam daal di beru bañ a am kilifa nga xam ne kon kilifa moom faw rek nit ki da koy am bu bëggee jariñu àdduna àllaaxira moo tax saxaaba bay nag mu tegtalee yonent bi wax leen ni inna allazina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha yadullahi ay aydihim wax leen ni leen ñi nga xamante ni dañoo dikk di jaayanteeg yow yow lañuy gis di jaayanteeg yow ci zaahir waaye jaayante bi dëgg-dëgg ñi ngi koy def man ñi ñi ngi koy def ci man yàlla ndax seen loxo yooyu kàttanu yàlla mi ngi leen eh, féete kaw muy yadullahi fawqa aydihim daal di wax ni inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun wa'dan alayhi haqqan fi tawraati wal injili wal qur'an wa man awfaa bi ahdihi min allah fastabshiruu bi bay'ikum allazi baaya'tum bih wa dhalika huwa al fawz al azim nga xam ni kon loolu ndigal la loo xamante ni suñu borom moom moo ko jox saxaaba yi kon kilifa mënta ñàkk faw dafay am ñu topp ci ginnaawam mu di leen digal ñuy def mu di leen tere ñuy bàyyi waaye bokk na ci ba tey aay yi koy tegtale laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim muy sulhul hudaybiya bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni suñu borom wan na ko ci gént ne ko di nga dugg makkatal mukarrama ànd ak ñi nga xamante ni ñooy saxaaba yi waaye ci xëram nag ak yàkkamteem ci waxin mu jàpp ni at mooma la mu ànd ak saxaaba yi ci tënk rek bi mu demee nag ba jub makkatal mukarrama suñu borom daal di koy xamal ne ko amatoo sañ-sañu seq benn jéego nga xam ne nag foofu la daldi di yées saxaaba yi laaj ko ne ko lan moo waral. lii mu ne ki téye woon euh, ñayu abrahatul ashram moo téye euh, sama euh, li nga xamante ni mooy sama giléem bi ba saxaaba yi sax amoon ci ñoo xamante ni mer nañ ci ba am ci noo xamante ni def nañ ko digganteem ak ki nga xamante ni mooy yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci jamono boobu mu daldi tàmbali nag di def li nga xamante ni mooy sulh di négocier ak ñi nga xamante ni mooy yéefari dal daldi yebal nag ki nga xamante ni mooy Seydina Usmaan bi mu demee diir rek xibaar dikkal ko di koy xamal ne ko Seydina Usmaan mi nga yebaloon de euh, faaf nañ ko rey yonent bi nag ci la wax ne nag kon na dikk jaayanteeg moom jaayanteeg man ala sam'i wa ta'a yéen ñépp kenn du fi jóge feek rek xeexuñoo ak yéefar ba jeex tàkk wala boog ñi am ci ñoom li ñu bëgg biñ jaayantee ba noppi nag ci la xibaar daal di xamal leen ni loolu ay rumeur la woon Seydina Ousmane kenn reyu waaye jàng njàngale mu am solo dafa am ci jamono boobu ci wàllu ñi nga xamante ne noonu la saxaaba yi toppe woon yonante bi sallallahu alayhi wa ndax téere bi nga xamante ni mooy Ibnu Hisham muy téere siira bu siiw nga xam ne ñépp jàng nañ ko te yi ci nekk yépp ñépp dëppoo nañ ci ne lu wér la moo di dañ wax ni yonent bi sallallahu bi mu toogee ci jataay boobu su yëkkatee kàddam woote rek mbooloo mi yépp dañuy faxandoo dikk ci moom waaye nee na bu fekkente ne ni dafa nekk di jàpp dañuy nekk di taataan jàppit mi di ko naan ñi nga xamante ne sax mënuñoo egg ci ndox mi dañuy jël bàq bi di ko barkeeloo ba keroog ñuy egg ci suuf woowu si waaye wax nañ sax karaw yi nga xamante ni mooy ruus ci yonante bi jamono bi muy jàpp dañ koy jël di ko barkeeloo waaye nee na bu yonante bi tiflee dañuy njëkkante tiflit mi di ko jël di ko barkeeloo nga xam ni kon loolu ñii nga xamante ni noonu lañuy toppante ci wàllu am kilifa mu nekk sa sëriñ nga di ko topp mu lay. allah babu wax ni. moom mooy ki njëkk a def loolu saxaaba defoon sëñ bi di jàpp muy te taat ba ni fi yonante bi bàyyi ko ñu daal di dikk nag ñoom ñëpp jaayante ki nga xamante ni mooy sayduna abu bakarin radiyallahu anhu sax ñëw na ba ci mu ne nag ci la al fitnatul kubra daal di gën a yëngoo bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam doon junj waaye nag bi nga xamante ne nii ba suñu borom jëfandiku ci moom coobareem nga xam ne ci la wàcc liggéey ci kompaloo boo xamante ni def nañ ko ko muy dem di julli ji ci jàkka ji ci wax ci fajar ku ñëw Abdurahman ibnu Maljam dóor ko jaas ji noonu ci jë mu wax fuzz wa kaaba foofu nag la yëf yi tàmbali nag di yàqu niñ ko mën a wax ku ñuy wax Muawiyat ibnu Abi Sufyaan daal di jël li nga xamante ni mooy xilaafa gi daal di koy soppi nag def ko mamlaka def ko ruwaayum fii xëy na xulafaa yu daal nekk muy ci mën madinatu munawwara moom mu dem ba dimas muy Damas mu def foofu li nga xamante ni mooy mamlaka bi def boppam buur nga xam ne nag nii saxaaba yi doon dunde ak yonante bi bi mu fi bàyyi ko nii ñu nga xamante ni ñoom la xulafaa yu doon dunde al xulafaa rashidun ci la yëfi nag yàqoo ñu di ko donnante nag wax ni daal seen diggante ak seen borom amul intermédiaire maanaam du jaar kilifa di fi am boo jàngee alxuraan bu mën ko rek jàng euh, li nga xamante ni mooy téere ahadis yi jàng téere fiq yi jaratul sax ngay tënku ci benn kilifa mën ngaa doxal sa bopp jëm ci suñu borom waaye dem nañ sax ba nga xamante ni ngir yi fi amoon muy almadahibul arbaa muy imam malik abu ak ku demee ni ahmad ibnu hambal ku demee ni shafii ak Abu Hanifa dañ wax ne yooyu yépp ay caaxaan la mën ngaa bañ a tënku sax ci li nga xamante ni mooy ngir waaye li gën a yéeme sax dañoo ñëw ba ñi nga xamante ni mooy ñi gën a baax ci nit ñi muy suyux yi nga xamante ni ñoo fi jaaroon ku demee ne Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Ahmad Tidiane Sharif ku demee ni Abul Hasan Asazali ba ci suñu kilifa yi ñoom ñëpp dañoo wane ni néewuñu ci dara nga xam ni daal ku yilif maam moom lañuy bañ a gis nga xam ne duñ nangu am kilifa waaye tamit duñu nangu tam kenn koo xamante ne ni dañ laa yilif su ko defee nag ci jamono boobu boo seetloo seen doxalin ñoom ci seen bopp am maj ñoo xamante ni ay kilifa lañ am maj ñoo xamante ni dañ leen yilif ndax képp koo xamante ni boo wootee ñu wuyu la soo diglee ñu def soo teree ñu bàyyi soo ko yëg soo ko yëgul kilifa nga waaye yow mi nga xamante ni suñu wootee nga wuyu suñ la digalee nga def suñ la teralee nga bàyyi soo ko yëgee soo ko yëgul ku ñu yilif nga nga xam ne ñoom bañ nañ ko fële waaye tam nangu nañ ko ci seen bopp waaye li ci gën a yéeme nag nga xam ni moo ci gën a doy waar moo di ñoom dañoo af tënkuwuñu fenn nga xam ne dañoo teg seeni mbiri bopp yoo xamante ni lu nduru nduru lu rafet ci kaw jëmul fenn nga xam ni li ci gën a yéeme sax bu ñu ko dee leeral moo di kenn rek lañu am muy eh, seen kilifa muy seytaane nga xam ni kon noonu rek la mbir mi demee loolu ma leen wax dafa doon loo xamante ni wiraasa la tàmbalee ko ci yonant bi sallallahu alayhi di ñëw ci alxulafaul arbaa di wàcc nag ci kilifa yu baax yooyu nga xamante ni yonant bi leeraloon na ko bu yàgg ndax bi nga xamante ni sëtam bu tedd boobu di Seydina al Xasan dafa nekk di ko foog moom nii ci waxin bëgg ko lool nga xam ne sax dañ doon wax ni da ko daan taawu nii même buy julli sax bu fekkee mu sujjóot bu yéegee ci kawam du siggi ba keroo rek Seydina al Xasan moom mu siggiwul wàccul ki nga xamante ni mooy yonante bi waaye mu bëggoon ko sax ba di ko jël di tuñonte ak moom maanaam di ko fóon nii ci gémmiñ waaye bi loolu amee bis suñu boroom daal di koy wax yu ne ko sa set bi de gis naa ni bëgg nga ko lool waaye de bis dana dikk am na kuréel goo xamante ni dana sosoo ci lii ngay woote muy kuréel bu bew xam yàlla ci boppam moo leen tudde noonu alfiatul ya sa sët bii ñoo koy mujje danañ ko rey waaye li ci gën a yéeme sax ñu ne ko sa minbar bii nga taxaw ngay taxaw di xutba dana am jamono dinañ fi taxaw di fi fox yonente bi nag loolu metti ko lool ba muy jooy waaye nag ci saas rek suñ borom daal di koy bégal daal ne ko nag loolu nag am maa lu mal ciy faye ne ko nag sa sët bii di Seydina Xasan dootuma joxeeti cër li des ci àdduna dara du rek ku sëtoo ci moom nga xam ni kon ñu baax ñépp am nañu ak nasab ak moom ba ci ku tedd ki nga xamante ni mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di Cheikhuna Ahmadul Khadim nga xam yooyu yépp insha allahu dinañ ci dikk su ko defee nag kon loolu doom loo xamante ni kon fa la yëf yi tàmbalee mu am nag fawda boo xamante ni bu mag ci lislaam nga xam ne ñoom demoon nañ ba nga xamante ni képp koo xamante ni da nga am ak mbokkoo ak yonent bi rek rey nañ la nga xam ni tongal nañ la ba ki nga xamante ne nii mooy Idris moom moo ci mujj moom moo daw dugg fii nga xamante ni mooy Afrique daal di nëbbatu nga xam ni xalaat yooyu nag moom moo nekk ci ñu bari ñoo xamante ni ñi ngi dund ci suñ jamono bi nekk nekk ñun ci dëkk bi nga xam ni tey bu ñu amoon euh, maanaam pexe rek amoon kàttan kon tey kenn waxatu su ko defee nag kon kilifteef googu doon loo xamante ni kon mënta ñàkk ci li nga xamante ni mooy diine lislaam nga xam ne noonu moo ko tàmbalee wax leen ne leen yonant bi sax ci boppam mucc ci suñ boroom moo ko waxoon ni summa awxaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima xanifan wa ma kaana min al mushrikin ne ko man yàlla man maa la wax yu wax la ne la na nga topp yoon wi nga xamante ni seydina ibrahim moom la jaaroon ndax kat moom doonul koo xamante ni daf ma doon bokkaale bokk na ci ba tey wax ji mu ko wax ni inna awla nnaasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hada nnabiyu wallazina amanu wax ni waxoon ne ko ñi nga xamante ni ñoo gën a yey ci seydina ibrahim mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko toppoon gëmoon ko ak yonante bi mu jublu ci seydina muhammadun salaa sallam ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gëm kon ngeen gis ni kon amul kenn koo xamante ni nekk na ci li mu war a nekk te amul li nga xamante ni moom mooy kilifa mbir moomu nag di dox ba ñëw ci taabi'un yi topp saxaaba yi ba ñëw ci taabi'u taabi'in yi nga xam ni mën nañ ci lim kilifa yooyu ma jot a wax ba egsi ci nag ki nga xamante ni mooy suñu yaakaari tey ëllëg muy Cheikhuna Ahmadul Xadim moom bi mu dikkee lim wuuteeg ñu bari moo di dafa amoon ñoo xamante ni wax dëgg yàlla jàngoon nañu alxuraan bu mën ko waaye nag jàng xeeti xam-xam yépp ba géeyu ci am yéene nag waaye leen dese woon mooy ndigal moom li mu wuteeg ñoom nag moo di moom dafa am ndigal ni ko yonante bi eh, sallallahu alayhi wasallam ame woon moo tax mu wax ni amarani rabbi bi an usarriha bi anni maladan wa mafza fa man araada al xayra fii kii fii kiltay daarayni falyaluz biya Sëñ Tuubaa wax ni suñu boroom ci boppam moo ma digal ma biral leeral yëkkati sama kàddu ci kaw wane ni mankat làqukaay laa rawukaay laa képp koo xamante ni bëgg na maanaam mucc àdduna ak àllaaxira na ñëw aju ci man nga xam ne kon mooy kilifa boo xamante ni képp ku bëgg a mucc faw da ngay ñëw ci moom moo tax nag moom ci boppam mu amoon kilifa kilifa gu mat kilifa muy sayyiduna naa sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni jaar na fu nekk waaye dafa wax ni Euh, fi ma doon jaar yëpp ay jaar waaye rek la waaye amul ci kenn koo xamante ni nii ma mare mën na ma nandal ba ma mànti nga xam ne nee na kenn rek moo ma àttan muy yonante bi euh, sallallahu alayhi wa moo tax mu wax ni ubaayu al yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa bis ni ki tey maa ngi jaayanteeg yonante bi euh, sallallahu alayhi wa ci di ko liggéeyal waaye di ñaan suñu borom mu defal ma li nga xamante ni mooy kóllëre waaye bokk na ci wax jëm wax nga xam ni mi ngi ko tënkee xasida ko nga xamante ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim la ko tënkee di baxul bas nga xam ne mi ko tàmbalee a'udhu billahi min mayli li ghayri rida wa min sududi amma sunna aw furida boo demee ba ci biir yaa ngi dégg mi wax naan wasilati abduhu almuxtaaru sayiduna wa huwa allazi man aba taqdimuhu xufida daaka shafiicu alladi arju shafaatahu dunya wa oxra wala abgi bihi ciwada daal di wax ni baayactuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu billahi muftarida nga xam ne kon yonent bi salaa sallam moom la def muy kilifaam mu nekk ci kanamam mu ñëw jaayanteeg moom ci di ko liggéeyal kon bokk na ci wax ji mu waxtaan man irtaaba fii kawnil muqaffa wasilati ilaa man xamaani kulla xaawi razilati daal di wax ni na li kulli man lahu maaxuulu anna wasilati huwa rasul nga xam ne kon yonent bi rek salaa moom la tegoon mu nekk nag ci kanamam moo tax bi loolu amee nag mu di ci dem di ci dem ba ci weeru koor wi ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar ci ama assasine atum junni ak ñett téeméer benn di dëppoo 1883 ci la def laylatul xadri gi ba ci ëllëg ci bisu àjjuma ji muy jàngale téere bi nga xamante ni moom la ñuy wax alfiyetu ibni malik nga xam ni turam dëgg sax mooy irshaadu saalik waaye ba egg ci bayit boo xamante ni sëñ bi dafa mel ni mënatu la dem mënatu la deltu ginnaaw mu jug nag dugg ci néeg bi génnaat mel na daal ko jànnaxe ba muy ñetteel bi yoon nag mu dugg ci biir yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy feeñ nga xam ne ci la njëkk a gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni shaafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa bi an rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat wa kulli walidin bi maa yaliqu bihi wa rabbi kulli walidin maa yaliqu bihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tuñoon teeg man nga xam ni arab bu waxee shaafaha mooy wax joo xamante ni du haatif du téléphone du dara nii ma leen di gisee ngeen may gise di ma dégg nii may wax ak yéen noonu lañ la yonent bi waxanteeg moom ne ko nag dama bëgg sa mbooloo mii ñu am kilifa nga di leen digal ñuy def nga di leen tere ñuy bàyyi maanaam nga yar leen ci li nga xamante ni moo di itte ju kawe moo tax bi loolu amee yenn bi daal di woote daal di wax ni képp ko xamante ni njàngum kese moo la fi indi woon daara yi bari na mën ngaa dem ci daara ju la soog nga eggalee fa sa njàng waaye képp koo xamante ne da ngaa a dox dox bii may dox na nga ñëw jaayanteeg man nga xam ne kon foofu la yoonu murit daal di sosoo gi daal tàmbalee am na kilifa gu mat kilifa muy Cheikhuna Ahmadul Xadim mu mu wax ni awalu man bàyyi ani Adama mu ne ki njëkk a jaayanteeg man mooy ki nga xamante ni mooy sëriñ aadama Gueye gannaaw bi nag ñu daal di tàmbali. di jaayanteeg moom ba ni nga xamante ni noonu la yoonu murit daal di taxawe su ko defee nag kilifteef googu nag moom sëriñ bi ci boppam wax ci lu bari nga ni dañuy njëkkee rek tuuti rek ci kiy yilife ni mu war a mel xam ni mooy xaayit bi soog di ñëw nag ci ki ñuy yilif naka la war a mel nga ni foofu sax lañ bëgg a gën a yaatale kon kiy yilife benn dafay doon koo xamante kuy daj réer la maanaam day jàng ba am xam-xam waaye bu loolu jàllee rek dafay jëfe li nga xamante ni mooy xam-xamam euh, jëfe boobu nag day ànd ak nag ak maanu nga xam ni suñu boroom rek moom mooy tax muy jëf waaye yëngatoom ak dalam lépp ci suñu boroom lay tàmbalee waaye tamit foofu lay yem bu loolu jàllee tam lu am solo loo xamante ni mënu cee ñàkk muy faw day ànd ak ndigal nga xam ne ndigal loolu nag moom moo indi coow li yëpp xam ni tey jii boo nekkee ci loo xamante ne ni lu baax la lum rafet rafet lu mu jag jag jag bu amul ndigal maanaam du mujj fenn day mel ne rek puso boo xamante ni dañ koy ñëwee te cat li fasuñu ko nga xam ni boo ñëwee ba defe ne yaa ci nekk boo xëccee rek dafay daldi firé ko waat nga xam ni kon ndigal loolu ba àddunay tukki foofu la Sëñ Tuubaa wuuteeg ñépp ñi nga xamante ni samp na leen it foofu lañ wuuteeg ñëpp ndax dañoo laal ci ndigal loolu moo tax bi mu demee ba defar ay nit daf leen a daldi samp ñoom it jox leen ndigal yabal leen ci ay barab nga xam ni continuité lay doon kii kooka ko ko topp mel nga ni Sëñ Tuubaa nga topp ku topp kooku mel nga ni Sëñ Tuubaa nga topp ba ni nga xamante ni mooy ci jamono ji ñu ñu egsi ndax dafa am kilifa boo xamante ni ku ma jege la mënoon naa wax turam waaye matu mu ñëwoon ci sëñ Abdou Lahad daal di koy wax ne ko jamonoy màggal gi de dafa doon jamono boo xamante nit ñi fu ne la ñuy jógee ñëw di ci màggal gi te dañuy bëgg a jaayante si ku demeek yow gannaaw yow yaay fi nekkal sëñ Tuubaa jaayante fu nekk baax na waaye jaayante ci yow daal jàpp naa ni mooy li gën bi mu waxee xalaatam ba noppi sëñ Abdou Lahad da ko wax ne ko ah sëñ Tuubaa de bu fekkonte ni woon matu ko kon du ko def maanaam kon ñëpp dañuy nekk dañuy ñëw rek jaayante ci moom waaye dafa am ñoo xamante ne daf leen a samp yebal leen ñuy jaayante ci ñoo xam ne ku jokk ci moom rek ci ñooñu mel nga ni Sëñ Tuubaa nga jokk waaye da cee teg lu am solo mu ne kon nag yaakaari taalibe mën nay dale fu nekk di bërëw waaye bu egsee ci Sëñ Tuubaa rek fa la nga xam ni kon nit ki mën naa am kilifa gu nekk waaye kilifa googu na jokk nag ci Sëñ Tuubaa loolu mooy tax ka mu yilif mën a egg nga xamante ni egg maanaam aju gi aju ci moom dana am njariñ ndax bu dul loolu rek du am njariñ nga xam ni foofu nag ba tey ci sëriñ moom lañuy leeral rek dangay gis koo xamante ni dafay nekk ci yoonu murit woote woo li nga xamante ni moo di ak sëriñ ñu war koo topp te fekk moom ci boppam amul fenn koo xamante ni fa lay sooy maanaam moom ci boppam amul kenn koo xamante ne dana la kii mooy sa sama kilifa ba boo ko toppee mu egg ci sëriñ bi nga xam ni loolu tamit bari na ci jamono lool mat naa càmbar mat naa seet ndax moom ci boppam dafa dafa sànku te ku ko topp tamit mu sànk la te sëñ Tuubaa yoonam bi da ko teg ci yu leer nga xam ni discipline la laaj maanaam toppante da ngay topp diw diw topp diw waaye nag doo feddi ko jiyoo rek daal di wax ni man damay ber sama saaw bopp te doo am fenn foo xamante ni fa ngay sori te loolu mi ngi bëgg a bari lool ci yoonu murit nga xam ne kon kilifa daal dafay doon koo xamante ni moom ci boppam dafay tënku nga xam ne day bokk ci yi nga xamante ni Serigne Touba dafa seexal seen maam wala boog mu doon koo xamante ni nii ñii fi nekkal Serigne Touba ñoom ñoo ko fi samp samp boo xamante ni bu wóor la ba ñëpp xam leen xàmmee leen ràññee leen. ci wàllu xam-xam wàññee leen ci jikko ji rafet ràññee leen ci yoonu murit waaye nag ñu bare bari ñi ngi ci yëf yi di ne ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi loolu tamit mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga xam ne ñoom dañ leen a war a yilif waaye ñoom waruñoo yilif ndax euh, maayir yi nga xamante ni moo waroon a daje ci ñoom bañ war a nekk kilifa dafa dajewul ci ñoom su ko defee nag ki ñu war a yilif moom it sëñ Tuubaa wax ci lu bari nga xam ni bokk na ci da koo tënk ci ñeenti critère rek wax ni sifaatu saadiqin muridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar nee na melokaan yi nga xamante ni ki ñu yilif noonu la war a mel muy murid bi nga xamante ni bu ko toppee dana dem ba ci as saadiq nee na ñeent yii la as sidqu fi mahabbati cheikhi abad sumamtu saali amrihi xaysu warat mu ne bi ci njëkk moo di dafay bëgg sëriñam ba mu gënal ko lépp ndax bëgg googu bu amul dara du mën a taxaw ndax loolu moom mooy base bi ndax fi mu nekk nii loo bëgg rek daf lay moom nga xam ni lu la moom moom foo fu ko neex rek fële lay jëmale kon bëgg googu moom la yonent bi sala salaam waxoon sayduna Omar ne ko laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabu xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain mu ne kenn ci yéen ngëmam du mat ndaroo de rek man yonante bi maa ko gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko ñëpp Seydina Omar ne ko ñu nga lim ñëpp de yaa ma leen gënal waaye ba tey jii man sama bopp moo ma gënal ndax moom dafa dëgg woon di ko wax rek li ne ci moom mu ne ko nag yow Omar fekk gënalu ma la sa bopp sa ngëm matul mu ne ko yaa ma gënal sama bopp mu ne ko léegi nag sa ngëm mat na nga xam ne kon taalibe bu nekk noonu la war a àndeek sëriñam faw da ko war a gënal lépp su ko defee nag ndax innal muhibba liman yuhibbu muti'u nit ki moom boo ko bëggee tamit dëgg ci yow lu mu la digal da koy def waaye dee su la gis ci loo xamante ni dañ koo tere moo tax bu bëggee amee rek topp ndigal yi day daal yomb moo tax sëñ bi ne su mamtu su mamti saalu amri yi xaytu waral li ci topp rek mooy topp nag ndigalam saa boo xamante ni bii ndigal li rot na rek doo ci xaar dara doo def tasfiir doo nii niigal ci saa si rek da ngay topp li nga xamante ni moom mooy ndigal li nga xamante ni moom la joxe waaye bokk na ci ba tey li ko ñetteel sëriñ bi mën a ndigal loolu da koy def donte sax guddi la donte bëccëg la donte sëriñ bi dafa fàbbu donte sëriñ bi dafa teew moo tax mu ne fii laylatin wa nahaarin aw xaybatin aw xador nga xam ne kon lépp ngay yemale bu fi nekkee ak bu fàddu waaye nag sëñ bi mu ne wala wa tarku li i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fii ma xad mu ne da ngay bàyyi yi nga xamante ni mooy gaaral te loolu bari na lool ci ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi gis sëriñ bi bu fekkente ni nii dafa jublu koo xamante ni dëppoo la sa bakkan rek nga daal di tàmbali di ñàkk ak taalib mi ngi mel ni élection yi ñu dëgmal da ngay gis bu sëriñ bi melee ni sax dafa am koo xamante ni moom la bëgg mu nekk fi ci misaal te yow bëggoo kooku ci saas rek da ngay ñàkk sa taalib ndax dafay mel ne leader politique boobu moo la gënal sëriñ te ñoom jëmuñu fenn duñu dara balaa yàgg rek seen mbir jeex li ci sëñ Abdou Lahad Mbàkke waxoon rek nee na buuru àdduna boo fi gis ci ñaar yi lay mujj bàmmeel baa ngi nii wala fii la jaar ba daw nga xam ne kon kooku war laa jaral sa digganteeg sëriñ nga xam ne sëriñ bi la la gën a naqari nga gën koo bañ ci sa bakkan su la ko bëggaloo sa taalibe bu dee dëgg ci yaw da ko war a nangu nga xam ne fekk eggoo foofu rek eggoo fi nga xamante ni foofu nga war a yi nga xam ne kon doo gaaral dara ci ay mbiram moo tax li ci topp rek mu ne wa maahu salabu lixtiyaari li xusni dannihi bila inkaari kon nee kon da ngay rékki li nga xamante ni moom mooy tànn nga xam ne kon taalibe bi waru la tànn dara digganteem ak sëriñ bi nga xam ni moom li ko sëriñ bi tànnal rek loolu moo war a doon ak tànnam nga xam ni sëñ sëñ Touba digganteem ak boromam ak yonante bi da dégg muy wax lii lu bari nga xamante ni moom dem na ba amul ak tànn dafa jëloon yàlla ak yonent bi teg leen ci kanamam luñ def rek ànd na ci kon nag taalibe bi noonu la war a mel digganteem ak ki nga xamante ni mooy sëriñam moo tax wax na ko feneen mu ne takunu muridan summa fiika iradatun fa in lam turid shay'an fa anta muridu mu ne naka ngay nekk am murid ba noppi di bëgg dara mu ne fekkente ni bëggoo dara nag mu ne yow boobaa ab murid nga moo tax mu waxaat feneen ne al muridu man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay'un murid mooy koo xamante ni amul dara moomul dara waaye tamit dara moomu ko nga xam ni kon foofu rek la murid bi war a nekk su ko defee nag kon yiy këfee bari lool waaye tamit ñu war a delloo suñu xel xam ne Sëñ Tuubaa bàyyiwuñu nii rek lépp leeral na ko ndax moom sëñ Abdou Lahad Mbacke waxoon ne sëñ Tuubaa dafa waxoon ne nit ñi de layoon na maa ngi ñoom ba ci fii ñu ne jëkk sañ jëm daa wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis bind naa ñu jàng nga xam ni kon dafa mel ni naxaate bi ak naxante bi képp koo xamante ni dugg nga ci biir rek yow la neex ndax sëñ bi moom leeral na lépp su ko defee ñu ñëw nag ci euh, ab xasida boo xamante ni bu am solo la sëriñ bi di leeral ki ñu yilif naka la war a mel nga xam ne ci biir sax boo ko seetantalee daf ciy leeral laale ki yilif itam ni war a mel nga xam ne kilifa dafa war a doon ku jub nga xam ne ki mu yilif moo ko war a gën a jub waaye moo ko war a gën a dëdd àdduna nga xam ne boo dikkee ci moom yàlla rek ngay gis ku demee ni Serigne Salif Mbacké radiyallahu anhu nga xam ne boo dikkee jataay ba la nga fay nekk ba ba nga fay jógee sa xel du nekk ci daray àdduna ci yàlla rek lay ne waaye lépp loo xamante ne da ko daan dégg ñu di ko tere boo dikkee doo gis luy nduroog moom sax waaye nag du yam ci moom ci jëmmam waaye day dem ba ci njabootam nga xam ni boo ñëwee ci kër gi li nga ciy gis yëpp moo xam doomam moo xam ñam àndal di liggéey ñu di ko ay soxna dañuy yore comportement boo xamante ni soo leen xoolee lépp dafay dëppoog li neex suñu borom waaye nag bu fekkente ni mel na neneen rek kon kilifteef bi dafay daal di woyof ci ndax kon lim la war a digale ngay def mu tere la nga bàyyi wax dëgg yàlla dafay des ndax di taxoon suñu borom saa buy yebal ab yonant da euh, d'abord da koy génne ci askan woo xamante ni kenn du leen mën a ŋàññi ci dara waaye def ko jaar-jaaram lépp dafay tegu ci yoon waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak moom it mu tàggat leen ba nga xamante ni dañuy tegu ci yoon nga xam ne aay yooyu bu ñu ko dee indi bari na ci alxuraan lool bokk na ci wax jëm ko wax ne ko ya ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna dalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayn nga xam ni kon loolu bi aaya boobu wàccee rek ci la ñu muuru ñoom ñëpp muy ñu yonante bi àndoon di liggéeyee ndoom ñoom ak ñi nga xamante ne ñoo di ay doomam yu jigéen ak mboolem ñi nga xamante ni mooy jigéeni jullit ñi nga xam kon loolu ndax dafa am solo lool bu ko defee ndigal yi nga xamante ne yàlla tam da koo digle moom mi kilifa gi mooy ci war a jiitu nga xam ne moom bu dee jëf rek ñi koy topp di ko xool lool rek dañ di doy sëkk li nga xamante ne nii moo di ndigal lu muy joxe moo tax amoon ku baax ñu di ko wax sëriñ Mbacke Madina ci xam-xam bu bari bi waaye nag yàlla def daawul wax am ku ñëw ci moom ne ko Mbacke nii nga amee xam-xam ak nii nga baaxee su ma sañoon daal dangay wax ak taalibe yi waaye nag da koo tontu ne loolu day moom matuk ñun nañ nekk ci li ñu war a nekk rek nekk gi ñuy nekk ci li ñu war a nekk loolu mooy liy defar taalibe yi moo tax am ku wax ni kullu saalixin muslix wa laysa kullu muslixin saalixan dekete nit ki euh, dafa wax ni képp ku baax rek bu ko yéegee bu ko yéegul mi ngi baaxal day gis kilifa goo xamante ni mi ngi tëdd ci kaw lalam di defar ay junniy junniy nit gis koo xamante ne dafay mel ni man foo ko dégg rek mi ngi ngal ngali ci rajo yi te mënta defar sa genn wàll nit waxuma laa di defar nit nga xam ni kon liy defare suñ boroom moo koy def ci nit ñi mu ko defoon ci Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mu wëlbati ko def ko ci ay nit moo tax xasida bi am solo lool sëñ bi da koo tënke qit'atun taqta'u bayna al muridi wal maridi mu ne dogit la boo xamante ni dafay dog diggante murit bi ak ki nga xamante ni mooy ki fetteeru maa ki nangu ñu yilif ko ak ki nga xamante ni moom jàpp na ni ki ñu yilif moom dafa ñàkk bopp ba tax dem yi di ko yilif nga xam ne kon képp wax loolu rek na ko tàmbalee ci saxaaba yi kon ndekete ñoom ñoo gën a ñàkk bopp ñëpp ndax niñ toppee woon bi de gisaguma ba tey ku toppee noonu ak sëriñam su ko defee sëriñ bi daal wax ni wasul muridi tarkuhul irada li wajhi man yafalu ma araada sëñ Tuubaa nee na su may misaal ab murit nee na mooy koo xamante ne dafay bàyyi bëgg-bëgg yi maanaam du bëgg dara ngir jëmmi nag suñu borom mi nga xamante ni mooy jëf lu ko soob mu ne man lam yakun man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasillahu wa xayrahu awlaahu mu ne képp koo xamante ni bëggul dara dara lu dul kii faam di yàlla subhaanahu wa mu ne kooku de dana egg ci li nga xamante ni moom la bëgg maanaam li nga xamante ni daan moom la bëgg yasin ko wa xayruhu awlaa te suñu borom dana ko méngale yiw yi nga xamante ni moo nekk fi moo tax nag sëriñ bi di la digal ne boo demee bay tànn ab sëriñ bul def koo gis rek mu nga jàpp ni ab sëriñ la ni mu ko waxee ci masaa Masaalikul Jinaan te du caaga ni lépp loo gis mu guttumbalu rek bon bon la bu ñuy lekk waaye bu caagin lépp loo gis muy koy guddi rek safara la moo tax mu ne fasluku ala yaday murabbin naasixi yaquudu lil ilaahi bin nawaasixi mu ne boo demee bay am ab sëriñ nga ne nga la waaye koo xamante ni ku defaru la bay defare waaye nag ku waaru la bay waare mu ne kooku de dana wommat ki jaayanteeg moom yóbbu ko ci yàlla ci ay laahi biiram mu ne fa xaysuma amarakal murabbi famtasilil amra yasil li rabbi mu ne saa boo xamante ne nii sëriñ bu defaru maanaam ba egg ci di defare digal na la ñu di ko tudde a cheikhul murabbi mu ne fa saasa rek na nga jëfe li nga xamante ni mooy ndigal la mu ne soo defee loolu da di nga egg ci sa borom subhanahu wa waaye nag mu ne wa xaysuma nahaka an sayin fala tamil lahu an rida la taxura mu ne saa boo xamante ne tere na la mbir nee na bul jéng mukk jëm ci nee na bu ko defee nag li nga xamante ne nii moom mooy ngërëmam nee na bu ci sàggan mukk dee ko sàkku rek saa su ne mu ne isil murabbi laa yuridu fil murid illa al wasula najiyan min al marid nga xam ne kon melokaanu sëriñ mooy lii mu ne sëriñ bi mat sëriñ di murabbi nee na du bëgg mukk ci taalibeem lu dul rek mu egg ci suñu borom mucc nag ci ki nga xamante ni moom mooy ci féttéer mu ne nag fa a ala xayri ilaahi dallaka ka firra minhu innahu adallaka sëñ Tuubaa mu ne képp koo xamante ni da koo gis mu tegtalal lu dul yàlla nee na kokkat na nga ko daw ndax moom ndax lay sànk rek waaye du la jëmale fenn mu ne nag wa man ala al ilaahi dallaka fa in xaalaftahu fan yu mari di tatmain sëñ Tuubaa wax ne nag képp koo xamante ni nag dafa am kilifa gu mat kilifa mu digal la li la war a digal nga wuuteeg moom nee na kooku moom ma nga jëm ca ka nga xamante ni moo fetteelu rek te ko fetteelu nag sëñ bi di ko wax fii moom mooy iblis laanatullahi alayhi moo tax mu ne fa kullu man adima cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaanu xayfa qasada képp koo xamante ne nii dafa sa ñàkk ab sëriñ bu koy teg ci yoon nee na bu ko yëgee bu ko yëgul sëriñ moom mënta ñàkk benn mu doon sëriñ bu mat sëriñ di sëriñ Touba ak képp koo xamante ni defaru na wala boog mu nekk seytaane rek moo tax sëriñ bi wax ni kun muminan wa musliman wa muhsina in rumta sayran lil ilaahi tahsuna sëriñ Touba wax ni yow taalibe maa ngi lay diggal nga nekk dëgg dëgg ku gëm yàlla waaye dëgg dëgg jullit waaye dëgg dëgg kuy rafetal su fekkente ni nii sàkku nga ak dox jëm ci yàlla subhanahu wa taala mun na nag laa tat wala tatruki al aqaida sunniya wa lazimin ibadatan mardiya sëñ Tuubaa ne maa ngi lay dénk yow taalibe bi bul dañ mukk di taqoog li nga xamante ni mooy pas-pasi sunna yi waaye nag di taqoog li nga xamante ni mooy jaamu yàlla li nga xamante ni moom lañu gërëm waaye nag wala takun multafitan li ghayri man lahul ibaadu wal wa zaman mu ne maa ngi lay diggal bu nekk mukk di gestu jëm ci ku ki nga xamante ni ñeel na ko mbindeef yi ak seeni jëf ak jamono bu jubli ci suñu borom subhaanahu wa taala kooku nag mu ne nag yaasimuka tawxidu min kufrin qabox wal fisqa takfikan ibadatu qabox fabox sëñ Tuubaa wax ni li nga xamante nag moo lay muccal ci weddi yàlla mooy tawxiid bu bu wóor mu ne li nga xamante ne nag moom moo lay muccal nag ci ak kàccoor mooy jaamu yàlla bu wóor mu ne nag na nga moytandiku yii may bëgg a wax wa min riyaa in yaxsimuka al ixsaanu qalbaka haadihi hiya al xisaanu wa min riyaa in yaxsimu al ixsaanu qalbaka haadihi hiya wax ni li nga xamante ne moom mooy tasawuf moom moo lay ñoŋal ci li nga xamante ni mooy jëf te yàlla taxul nga xam ni kon ihsaan moom mooy dikk di rafetal li nga xamante ni mooy jaamu yàlla gi nga xam ne daf lay tënk ci lépp looy defate rek suñu boroom rek tax nga di ko def waaye nag mun a nag wa kullu man daa li rabbihi bila sabilihi fa innahu lan yuqbala mu ne képp koo xamante ni woote na ci yàlla ca jaarew ko ci yoonam bii muy al imaanu wal islaam wal ihsaanu nee na kooku jëfam jooju kenn du ko nangu sëñ Tuubaa nag jeexale ko mu ne haakatihil qitaata yaa muriidu yanxu li xayri durrakal muriidu sëñ Tuubaa wax ni kon yow taalibe bi maa ngi lay dégg sama dogit yi nga xamante ni moom laa def mu toll ci fukki way ak ñaar nee na soo ko jëfandikoo kat nee na ki nga xamante ni mooy seytaan dana jëm ci geneen wàllu ku dul sa wàll nga xam ne du la lor mukk mu ne alhamdulilahi wa sarmada musalliman ala nabi ahmada wa alihi wa sahbihi wa taabii maali saaxa rabbuna naim kon loolu mooy li nga xamante ni mooy xasida bi sëñ Touba radiallahu anhu def di ci leeral kilifa li nga xamante ni noonu la war a mel waaye ki ñu nga xamante ni noonu la war a mel su ko defee fi ñu koy jeexale moo di ñàkk am kilifa nag li nga xamante ni moom lay jur nga xam ni fawda bu mag moom lay jural li nga xamante ni mooy euh, société bi muy énergie boo xamante ni kenn bu xam ci li nga xamante nii moom ci ngay taxaw ndax boo ko dee misaal rek ci réew yi naar yi nga xamante ni dañoo fedd ko géew daal di doxal li nga xamante ni moo di bopp sa bopp nga xam ne kenn ku nekk day wax ni boo xasee ba jàng alxuraan karim jàng ci yonante bi jàng aslëf ci xam-xam du jar nag ngay am kenn nga xam ne loolu ñu tuddee wasila ñoom dañ koy interpréter ay jëf suñu borom wax ne yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata wa jahidu fi sabili nga xam ne ñoom nee nañ wasila boobu nekkul nit kilifa boo xamante ni da nga koy daf lay digal ngay def mu di la tere ngay bàyyi waaye ay jëf la al amalu saaliha ñoom noonu lañ koy interpréter moo tax na bu ngeen ko seetloo seen dëkk yooyu yépp amul istiqraar amul stabilité amul nga xam ne saa su rek saa su ci xuloo ak xeex ak reyante ci lañ ci la ñu nekk nga xam ne al alam islami bi yëpp ñi nga xamante ni tënkuwuñ ci kilifa loolu moom ngeen gis ci lañ nekk nga xam ne kon fii nag ci senegal suñu borom defal nañ ñu am tawfeex am kilifa goo xamante ni bu mat kilifa la kon ngallaawaay nañ ko téye ak suñ ñaari loxo. te bañ koo wecceeg dara nga xam ne képp koo xamante ni nekk na ci ginnaaw ñag bi di ñu ëyu nañu xam ni seytaane la te buñ ko toppee fam ñuy jëmee du ñu neex kon loolu mooy li nga xamante ni moo nekkoon waxtaan bi ñu dellu di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mu bañ a nekk suñu mujjantalu ndaje ñu fekkee ko ay at yu bari te at mu dikk dàq ba weesu xam naa kon bu fekkente ni am na ay laaj yoo xamante ni ñu ngi koy laaj li des ci ñu ñu tontu laaj ñoon di sant ñëpp wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Abdou ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëmoon ci kilifteef ci wàllu diine nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu yaatu la ñu ngi ñaan yàlla fay la gën jaa kawe fay lii nga fi wax tamit te mu nekk ay tomb yoo xamante ne tomb yu am solo la tomb yu mat a bàyyi xel la yàlla nañ ci yàlla defal ak dégg ak dox xam naa ne dañuy jox kàddu gi sëriñ Mahmoudan Mbacké moom sëriñ Bassirou Anta Niang su ko defee mu indi ab taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci tomb bi nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane te muy kilifteef ci wàllu diine su ko defee nag buñ noppee ci loolu ñu ñëw ci benn yenn ci laaj yi nga xamante ne rek mbokk yi sàkkoon nañu sëriñ bi leeral leen kon jox kàddu gi sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Bassirou Anta Niang asubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu leen sante cant boo xamante ne am na fu muy tàmbali wante amul fu muy yem xam naa sax jàngat bi du guddi du gudd ndax li ci li ñu ci ëppaloon solo rek mooy gën leen a bu baax a baax ci liggéey bii ngeen di def di wax ne yéen ñi nekk fii di ko def man gis naa ne xamu leen dayo bi mu am waaye ñi nekk ci bitti di leen diglu am na ci ay doomu aadama yu bari yoo xamante ne yéen a ngi leen di jubbanti yéen a ngi leen di teg ci yoon ba tax na dafay mel ni kon sikk yu bari yu ñu doon wax ci yoonu murit am na ci lu bari loo xamante ne ku xool jataay yi da nga xam ne dellusiwaat na bu baax a baax kon ñu ngi leen ci encouragé ngeen gën cee jàpp gën cee taxaw bu baax a baax di sant mbokk mi doon waxtaan léegi sëriñ Abdou Khadir ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne indi na ko tey it muy waxtaan woo xamante ne jamono moo ko laaj mu indi ci ay tomb yu baree bari yoo xamante ne xataa yu waxtu bi dafay tax waaye danañ ci jël lu mat benn wala ñaar rek su ko defee ñu jàngat ko ndax dafay mel ni leeralal na ko bépp leeraay boo xamante ne nit sàkk woon na ko ci lu mel ni li nga xamante ne bi nga xamante ne suñu borom bind na jamono te indi fi suñ maam Aadama ni mu ko sàkke woon ba indi ko ni mu ko wutalee kilifteef waaye ni mu ko wutalee kuy yilif ndax dafa indi suñu maam Aadama def ko muy kilifa waaye daf ko sàkkal ku muy yilif ndax kilifteef faw nga am koo yilif kon dafay mel ni leeral boobu leeral na ko leer bu am solo ba bi nga xamante ne agsi na ci yonente bi sallallahu taala jàngkati alxuraan yépp gis nañ ne alxuraan moom foo ci dem toppal yàlla ji bari na ci topp yonentam kon dafay mel ni loolu mooy kilifa mooy baatu kilifa ndax ki ngay topp mooy doon sa kilifa te boo jàngee ci alxuraan foo ci dugg ci biir da nga ko ci fekk ba bi nga xamante ne agsi na ci seexul xaddim mi nga xamante ne mooy suñu yaakaar te ak ëllëg moom it gis nga ko ni mu ko sàkkale woon ni mu ko organisé woon nga xamante ne mbooloo mi li doon bari bari kenn ku ci nekk xam nga ka looloo gën a yéeme ci liggéeyu Serigne Touba parce que moom moo gën a yeesalaat kilifa ba nit ñi xam sax kilifteef lan lay jariñ ndax moom dafa sàkk ay kilifa waaye kilifa gu ci nekk xam nga ña yilif xam nga it yow mi ngi yilif kan moo la yilif loolu mu doon loo xamante ne daanaka boo gisee yoonu mu di tasaaro li ko tasaare ci la bokk mooy kenn ku ci nekk am nga kilifteef te kala yilif xam nga ko te kala yilif it da nga ko ciy déggal déggal gu am solo goo xamante ne kon dafay mel ni indi ci ponk boobu bu leer leer wante beneen bi ma ci gën a itteel rek mooy daanaka bi nga mujjee te mooy léegi jamono ju ñu dem ba ki nga xamante ne léegi am na ñeneen ñu sos ñoo xamante ne dañoo weddi kilifteef noonu lañ ko mën a tuddee wax ne léegi ñoom seen kilifa yi bopp lañ nga wax ko ne boo jàngee alxuraan ba mokkal ko jàng xam-xam ba mokkal ko da nga yaakaar ne waratoo am wasiila ci kenn waratoo jokk ci kenn eh, mais man li ma ci jaaxal toujours ma di ko laaj te xam naa jataay bu mel nii moom mën naa ko fee laaj ndax ay borom xam rek a fi nekk mu jataay bi di alwafa eh, li ma jaaxal mooy ñi koy def ñoom dañoo weddi kilifteef yi fi nekk wax ne bu kenn amati kilifa doon seen kilifteefu bopp mais weddi fi ñu ko weddi damaa gis ne ñoom dañoo doon kilifa man looloo ma xaw jaaxal ci wax ji ndax bu fekkonte ne dañ koo weddi ba noppi maanaam doon nit simple koo xam ne da ngay jaamu yàlla di def nañ ko digle te doo dajale ay nit boobaa mën laa gëm waaye ñoom dañuy dajale ay nit am kilifteef ba démb rek maa ngi ci waxtaan ak benn mbokku bi boo xamante ne fii la nekk ci dëkk bi mu ne ma am na ci genn kilifa goo xamante ne bërki démb ci ñi ko gën a weddi fii ci Sénégal ci la bokk am benn taalibeem boo xamante ne dafa faatu ñu di ko yóbbu ko bàq yi di ko denc mais bi ñu koy denc dañ koo xaar ba julli timis ba pare ñëwut bi mu jullee timis ba noppi la door a ñëw door a jiite ñu denc ko mu dénkaane ñu dem te waxut mbooloo bi ne lu tax ngeen may xaar ndax ay jullit yu jàng ko moom a nga fa kon ginnaaw wóote wut woon kilifteef dama yaakaar ne mu ñëwee waroon naa yedd mbooloom ne leen na ngeen bàyyi kilifteef gi ndax ñi fi nekk mënoon nañ koo taxaw te man ma dem sama yoon waaye moom daf koo taxaw ba pare sant mbooloom dem ànd ak ñoom ba ca ñaan ko kon dafay mel ni même ñun buñ ñu teree kilifteef gi ngi wut kilifteef ci seen biir kon pont ko bu am solo la boo xamante ne ni nga ci ko beneen bi ci des it muy bi ci am solo nga xamante ne ci la ñuy tëjee mooy nit ki nga xamante ne du nitu diine moom nga xamante ne xëy na politique moo ko ñor wala àdduna wala yooyu moom ñoom itam tere tere nañ ñu kilifteef wala muy tubaab bi mais bi ñu teree kilifteef ba noppi bàyyiwuñ ñu mais ñoom dañoo fexe ba nekk suñ kilifa dañoo fexe ba nekk suñu kilifa parce que njàngat boobu am na ci tey fi ñu toll tey taalibe yu ci baree bari ni ma koy waxee eh, taalibe yu ci bare dangay ngay dégg boo demee ci sëriñ bi da ngay jàmbat lenn lu nekk nga wax ko ba ñaanal la def li yëpp waaye maam tere gi ñu la tere sa kilifteef ba mënatoo koo def sa kilifa man koo def sa jëwriñ mu di la jiite nga yëkkati dara di ko jox tubaab bi moom fexe na ba sàkkal loo xam ne bis bu nga def ci dara te doo ko sañ léegi tere na la ne boo nuyootee sa sëriñ bu ko jox ñaari fukk addiye bu ko jox ñeent fukk bu ko jox dara def ko ci sa bopp waaye sàkkal na la kilifteef goo xam ne heure boo xëyee def ci sa téléphone téeméer wala ñaar téeméer yoo xam ne da ko jëfandikoo te xëy na la nga am fii rek la yam te mën naa boo ko defoon ci kilifa ga dana la fekk ba fa ngay tëdd bu ëllëgee kon nga gis ne kilifa dafay nekk loo xamante ne lu munta ñàkk la beneen bi ci des bu am solo muy kilifa diine gi nag moom léegi tamit man tam damay gis ne nañ ma jéggal ci ñi ma koy wax ak ñi ma ko sañ a wax en sëñ xaadim ñoom ñi nga xam samay njaboot lañ sañ naa leen ko wax ñoom waaye dafa mel ni kilifa diine gi moom daw na ay responsabilité daw na ay responsabilité ndax léegi da ngay gis ne maam nit ki nga war a digal yi ki nga xam ne kilifteefam nga nga war koo digal yow da koy digal li ko neex waaye doo ko digal li nga xamante ne moom la yoon digle nga xam ne yaakaar nga ne boo ko digalee loo xamante ne la yàlla digle wala lu yonente bi tere mu dem wàcc la fa su ko defee yow koy digal li ko neex na ba ci dëkk yi ñu nekk tey muy Daaru Muxti gi ak ak ak Touba tey waroon nañ rek heure bu xëyee Serigne Abbas xëy na nañ def nangam kenn du ci werante ñëpp dañuy xëy dem defi même bu fekkee nekkul seen bëgg-bëgg waaye da gis ñu ne eh, ñàkk gi nga xamante ne nax nañ leen ba won leen ne leen kilifteef amut da ngay gis bu ñu jógee ci jataay boobu da ngay gis koo xam ne dégg ñu naan sëñ bi lam digle di woo fa dem moo tax mu digle nangam maanaam dafay mel ni comme sëñ bi léegi dañ ko influencé pour moom mu digle mais sëñ bi sax digleetul ci xalaati a digle la ah, nga xam ne léegi kon nit ki xamatul ci lan lay jàpp nga xam ne dëkk yi ñuy nekk sax eh, danga ci ciy gis koo xamante ne ci famille bi lay bokk bokk ci jaboot gi bokk ci ñu war a digle bokk ci ñu war a tere waaye ñàkk a jël ay responsabilité am kilifa gi bokk ci dëkk bi day tere dara mais moom ay jabootam da koy def mais njabootam yi koy def da leen ci encouragé mais leen ko tere nga xam ne kon léegi nit ki war a diglu kilifteef ak ñiy diglu kilifteef dañoo mel ni dañ mu mel ni kon kilifa diine yi waroon nañoo jël seeni responsabilité ba li ñu war a tere toujours nañ ko tere même bu ko nit deful ndax fii borom dëkk bi fii yaakaar naa borom daaru bi mu fi nekk gis nañ ne lu bari daaw fi am ndax moom da daan jël ñu jàpp ko yar ko ci bu fekkee ab yar dafa tegu ci kawam yar ko ci nga xamante ne nit ku fi nekk da nga respecté li bëgg boo mënta respecté li nga bëgg danga nga génn dëkk bi wàcce ko waaye gis nañ ne daal euh, yàq gi bari na bari goo xamante ne euh, nit ñi léegi fexe nañ ba gëmloo leen loo xamante ne dañ leen di war a te ñàkk kilifteef baaxul maa ngi ci jox exemple démb rek man réew mi ma jaar bi may ñibbi si bi may bi may màggal si Suède damay gis ne duñ ay jullit mais doon buñ am buñ am kilifa tax nañ àdduna bépp leen respecté te réew mi daanaka matul 5 millions mais nit ñi dañ leen a ba nga xamante ne fi doole ministère de l'intérieur nga xam ne gëmuñu diine gëmuñu dara bu toogoon guddi ne bu subaa bu kenn génn sa kër bu subaa kenn du génn sa kër fi toll yow boo doon dugg ci ab kaar taxaw ak ñoom kenn taxaw ne bu kenn dugg kenn du yéeg même bu fekkee doo policier doo daal danañ diglu sa kàddu boobu ba xam li tax nga wax ko ak lu nga def nga xam ne bërki démb am na seen benn ministre de l'intérieur maa ngi koy wax bu démissionné boo xamante ne am kilifté fa ko tax a ndax ñoom amul protocole comme ni ñuy def fii police du topp kenn kenn ku ci nekk da ngay xëy dem sa yoon da ngay xëy dem sa bureau liggéey boo dee ministre boo dee président de la république léegi dañ lay jox benn carte boo xamante ne ci ngay fay li ngay lekk ci li tàmbulee altine ba ba ba vendredi mais vendredi la yem mu yóbbu doomam muy dem di lekk mu gëmmentu ci diggante bi dem jaawale carte yi jënd ci benn café café buy jar 1 mais bi mu dikkee ñu yónnee ko benn message ne ko carte état bi ci nga jënd un ci nga jëndee café gi nga jënd mais bi mu xëyee ci suba gi daa jël télévision bi démissionné ne léegi population bi nañ ma jéggal parce que def naa erreur boo xamante ne ginnaaw amatuma kóolute gu toll ni man leen sàmmal seen xaalis ba dara du ci sàkku léegi amatuma droit nekk seen kanam di leen jiite nga xam ne ci la démissionné nga xam ne loolu kon wane na ne am kilifteef am na solo am solo goo xamante ne su ko nit ñi xamoon te jàngat ko war naa mën a yar ñu baree bare sëñ Abdou Xaadir ñu ngi lay sant leen gërëm di gërëm Al ñëpp ginnaaw waxtu wi dafa xat di wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mahmoudou ci jàngat bu am solo bii nga xamante ne ko ci li sëriñ doon waxtaanee xam naa ne ngir njëkkanteeg waxtu wi rek ñu jox Oustaz Ahmed Mbow. su ko defee mu indi rek benn wala ñaar wala ñett ci laaj yi nga xamante ne rek mbokk yi eh, sàkkoon nañ ñu leer ko aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman waxtaan wi am gum am solo tax na laaj yi firndeel na ko kii da doon laaj rek mbokk mi mu ni ndax nit mën naa nekk ci yoonu murit bi te du amub sëriñ doon ci ab taalibe ba noppi te du am ab sëriñ euh, jërëjëf di sant sëriñ bi bu baax ci jàngat bi masha ko waxee moom mënoon dafa li ñu ci dolli sax dafa gën a leeral mu gën a tënk dañ koy tontu bu gàtt nga xam ne loolu moo mënta nekk ndax boroom yoon yi ci boppam moo ko leeral nga xam ni jataay boobu mu amoon ak sëriñ Mouhamadul Moustapha ak sëriñ Mouhamadul Fadil ak sëriñ Massamba ak sëriñ Mor Roxee Bousso rek moo koy tegtal wax ni lii fi nekk ma doon bàyyi kenn mayewu ko ma doon magi kenn mayewu ko ma doon jarbaat ma doon nijaay kenn mayewu ko li fi nekk daal mooy jaayant mooy tax ngeen am maanaam dama koy jaay képp koo xamante ne nee na ut si na ko fi nag ma doon sa baay doon sa mag doon sa nijaay xam ne kon jébbal gi moom mënta ñàkk xam ne kon yoonu murit ngir nga bokk ji faw da ngay jébbalu daxnde ba tey sëñ xam Lahad Mbàkke ñuy wax ne am na ku ñëwoon ci moom ne ko diw dafa bëgg sëñ Tuubaa lool waaye jébbaluwul mu ne nag bëgg sëñ Tuubaa te jébbaluwoo nee na mi ngi mel ne rek ku mar maru xonday bay yarkat ni ko dawkat di def nee na ñu jox la potu ndox mu sedd guyi ne la na nga ko naan au lieu nga naan ko nee na nga xëppoo ko nee na daan la wàññil tàngoor waaye du la faral mar nga xam ne kon yoonu Sëñ Tuubaa bi bu ci bëgg a da ngay jaayante moom ni mu jaayante woon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom lañ ci leer na baax mbokk mi defa laaj mu ni ndax nit mën naa jébbalu ci Serigne Touba jokk euh, ndax nit mën naa jàpp ci Serigne Touba euh, muy sëriñam rek mu jokk ci moom direct maanaam bañ a jaar ci kenn. waa loolu liñ koy tontu kon day mel ne kilifteef gi ñu doon waxtaanee dafay toxu ndax tilka ummatun xad xalat lahaa maa kasabat wa lakum maa kasabatum nga xam ne jamono bu nekk euh, tumuraanke kilifa moom amuñu ko xam ne ka fa nekk di kilifa gi kooku ngay jokk ci moom xam ni euh, bu fekkente ne danga ni Sëñ Tuubaa rek laa jokk ci moom kon ñi fi nekk ni di ay kilifa boobaa naka ngay leen di def kon fawda boobu ñuy wax rek day daal di dugg si nga xam ne kon doo wuuteeg ñi nga xamante ni dañoo ber seen saw bopp rek wax ni mën nañoo dem ci yàlla rek te duñu aju ci kenn nga xam ne daal buñ ko dee leeral daal moo di loolu moom mënta ne faw dafa am koo xamante ni ci moom ci ngay jokk mu nekk ci sa kilifa nekk di dund tax li koy firndeel moo di kilifa ku fi nekk ba noppee fee nekk ña aju ci moom dañuy dem ajuwaat ci keneen duñu wax ni rek kilifa kilifa gi fi nekkoon moo nekkoon suñu kilifa dem na léegi moom mën nañoo toog faaw rek ut ci koo jóg te suñu borom defal nañu kilifa gu mat kilifa moom ba àdduna di tukki duñ ko manqué mukk ndax Sëñ Tuubaa moo ko ñaam suñu borom zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu kon loolu dañ koy wax ne ko mënta nekk faaw rek kilifa jamono jëm jamononteel na jokk ci moom def ko muy kilifaam lu ko digal mu def lu mu ko tere mu bàyyi. jërëjëf sëñ Moussa Ka radiyallahu wax na ni murit bu daa ñëw fa sëriñ ba lay jaar ziyaare waaroo fa ba tàggoog bàkkaar mën na ku ñëw fa kër jigéen ñi ngay jaar waxtaan fa soof ba yokkuy bàkkaar wala yas bi la mel na ni kon suba ci gaaw bi insha allahu taala al Cheikh Tahirou Fall mooy waxtaan ci taarixu tasaaru lislaam ci Sénégal dibéer al imaam Ibrahima Faye diine ittewoo gi mu ittewoo ci suuxat ay jikko yu rafet rafet ak saxal ko altine sëriñ Mamoun Bousso tey jii nii julli ajjuma te muy ilimaan ci jumaay Touba moom lañuy ñuy dalal bu altine insha allahu taala mu dikk ci tey jii nii julli ajjuma jullik ajjuma talaata docteur Abdoul Ahad Sané euh, suufi xam-xam ñi nga xam ne ñooy xam-xamu suufi ak seenu jubluwaay ah ak seenu ak seenu farlu ak seenu farlu ci liggéeyal xadis àllarba docteur Mohamed Taha ci li ñuy wax insuffisance